alam taraw anna allaha saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa asbagha alaykum nicamahu zaahiratan wa baatinatan wa mina nnaasi man yujaadilu fi llahi bighayri cilmin wala hudan wala kitaabin muniir suñu boroom bi wax ci ñaar fukkeelu laaya bi mu ne alam tara ginnaaw li mu nettalee mi luy seydinaa Luqmaan alayhi salaam doon wax ki nga xamante ne mooy doomam ji doon ko ko dénkaane muy lu am solo mu ne alam tara alam taraw ndax ñoom yéefér yiy weddi ndax gisuñu anna allaha kene yàlla tabaraka wa taala saxara lakum moo leen tàggatal maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa fi fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf yi comme nam ko waxe woon ca suuratul jaasiya ne maa leen tàggatal li nekk ci asamaan yeeg suuf yi jami'an min lépp nag tukkee ci moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne ndax yéefér yi xanaa ñoom gisuñu loolu wa asbaga mu daal di matal yaatal aleykum ci ñoo ci yéen ni'ama ni'amahu li nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii mooy xéewalam yi zaahiratan mu feeñ wa baatinatan ak yoo xam ne xéewal yu nëbbu lañ wa minan naasi lii borom bi defal mbindeef yépp defal leen ko yéen nit ñi woolu taxul wa minan naasi am na ci nit ñi ci yéefér yi man koo xamante ne nii yu jaadilu day nekk di dajja fillaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala zaar zaaru an nadru ibnul xaaris yi ak kéeféru màkka yoo yële rek ak ñi nga xam ne ñoo mel ni ñoom di dajje ci wàllu borom bi ta xamuñu dara bi ghayri ilmin ci loo xam ne teguñu ko ci benn xam-xam wala hudan waaye du jub de wala kitaabin muniir te teguñu ko ci téere boo xam ne bu leer la borom borom bi wàcce lépp ñu teg ko ci ay spéculation ay xalaat yoo xamante ne shaytaani yàlla c'est des idées sataniques la yor jàpp nag mu leen ko nag ñu fekk na ñu ngi ci idées yi nekk ci di ngandal di pomper li nga xam ne mooy l'athéisme naan ay jën n'existe pas gi naan dañ koy jéem yàlla amul di ko jéem a wane ci seenum xel ne am na xel sax moo la koy wante loolu kadib la mooy wax lu di wuteeg la am ne mu ne wa idha qila lahum tabees leen waxee ñoom yéeféer yi ne leen ittabi'u topp leen maa anzalallah li ngeen xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala wàcce muy alquran ji lislaam gi xaalu lan lañ lay wax bal li am ba des ñun daal am nañu ñun daal li am ba des nattabi'u dañuy topp maa la nga xamante ne nii wajadna alayhi moom la ñu fekkoon aaba ana suñu bàyyi awalaw kaana suñu boroom ne mu xanaa seen bàyyi yana awalaw kaana mu ndax nekkul ash-shaytaanu shaytaane mi nga xam ne moo réeral seen bàyyi ñoom lañ doon moom lañ doon topp ba sànku waa shaytaane moom xanaa moom nekkul yad'uuhum di leen woo di leen leen di woo jëme yëpp mooy lan ilaa adaabi sa'ir ci mbugal mi nga xam ne day takk te du ndax waxoon na borom bi waatoon na ne man du ma fa wedde dinaa dinaa fexe dinaa dinaa sànk doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam lii nag waxoon naa la ni mu ci yéeféer yi ngay gis ci jullit ñi ñoo xam ne façon jikko yi lañu yor dañuy nekk ci lu baaxul boo leen waxee ne leen ñëw leen ngeen topp li yàlla yónni ñun awma ci benn intérêt ñun amuñu ci benn intérêt ak ñun ñun ñoo ci yam taalaw ilaa kalimatin ko borom bi doon wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen ci kàddu goo xam ne ñoo ci yam alquran ngii du ngeen ne maa ko falsifié wala wala maa ko sos yaa ngi ko yor sa biir néeg ma yor ko ñun ñëpp ay jullit lañ léegi nag lii ngeen nekk nañ xool ndax alquran dëppoo na ak moom wala déet bu ñu xoolee gis na dëppoo na ñun kon ma fekk si leen bu dee nag nekkul loo xam ne dëppoowul ah ñun ñu mooy du ma leen ma ngeen fekk si ma rek bu dee ci alquran te loolu lépp alquran la ñuy fekk si boo leen ko waxee ñu naan yéen da ngeen a bëgg a wax xaalu naan li am ba des mooy lool sa xool boobu est ce que ñoom liñ nekk dëppoo na alxuraan bu ñu ko nangoo def waaw ndax xam nañ ne man da nekk wa loolu mooy ñi tane ñi gën a yàlla nag dañuy fexe jël aaya yi di ko lem ab singom di ko tawi ngir mu dëppook bànneex yi nga xam ne ñoom la ñu nekk te du dëgg xaalu boo leen di wax ñu naan nattabi'u ñun daal li ñuy topp mooy maa wajadna alayhi abana li ñu fekk suñu bàyyeeg suñu mandeeg suñu mag ñi li ñu fi ne waaye léegi yow <clears throat> loolu la ñuy wax te loo xamante ne nii ñoom ñiy wax loolu ci caaxaan lañ ne te bu dee mag nga la yoo xam ne wala maam yoo xam ne ci lu baax lañ ne woon ñoom ñu nekk ciy caaxaan ba pare bëgg koo mbubbal ne seen maam yi ci lañ ne woon nga xam ne loolu wuute naa ak leem muslim <coughs> ana wa man yuslim wajhahu ila allah mu ne wa yuslim képp koo xam ne dafa jébbal wajahu xar kanamam mooy léppam ilallahi ci borom bi tabaraka wa taala wuwata moom muhsinun aji rafetal la lépp jaamu yàlla gi lépp nun gën a rafetal la koy jéem a defee kooku dina xam ne faqad istamsaka kooku mooy ki mooy dëgg-dëgg bil urwatil wuthqa ci ci ci ci buum gu dëgër gi gi nga xam ne moom la borom bi waxoon ne wa'tasimu bi hablillahi jami'a bi mu waxoon ne daal di leen mooy ci buum ak yàlla gi mbooleem seen mu ne ki nga xam ne moom dafa jébbal nekk nangoo nekk muslim waaye di tendre vers muhsin mooy nekk muslim jébbal léppam boroomam tabaaraka wa taala amul kenn ku koy digal wala di ko tere mu koy topp lu dul ne daa fekk ndigali kooku ànd ak ndigalu borom bi tabaaraka wa taala ki tereem ba pare wa huwa muhsinun lépp lu muy def ci diine ji lépp lu muy def diggante nit ñi mu xam ne borom bi lay jëflantiil di ko defe ni mu gën a rafet mu ne kooku ne moom faqad istamsaka dëgg-dëgg mooy ki moyta mooy ki jàpp mooy ku dëgër gi di buurug yàlla gi tawa ilallaahi te ci borom bi tabaraka wa taala la mujjanteelu mbir yi jëm de waman kafara képp nag koo ne dafa suul jëf daal bi weddi falaa yahzunka kufru yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi mooy kookale nekk ci kéefëram loolu kéefëram googu bu mu la njàqloo de ilayna ci man marji'uhum mooy seen delluwaay ñoom ñi ma doon weddi de fanunabbi'uhum bu ko defee dinaa leen xabaare bi ma amilu yiw ci li nga xam ne moom la nekk woon ci kaw suuf di ko jëf inna allah dëgg-dëgg buur yàlla alimun aji xamaakoon la bi daati suduur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi numatti'uhum suñu boroom ne moo yéefar yi bàyyi leen numatti'uhum qalila man maa leen di bànneexloo fii ci kaw suuf may leen ay at waaye may leen ay koom amay leen am am waaye nag lu néew la de summa ginnaaw gi nattarruhum bu ko defee nattarruhum ma daal di leen kondir daal leen wommat ñoom adabin ghalid ci mbugal mu tar mi leen di xaar yawmal qiyam wala in saaltahum mu ne te yéeféru màkk yi li leen ci li ci gën yéeme <coughs> mooy ne wala in saaltahum boo leen laajee yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ne leen moo abu jahlin moo uqba ibn abi man xalaqa samaawaati wal arda ana kan moo bind asamaan yi ak suuf la yaqulun na na la toot waat naa ne dees na la tontu ne la allah ñoom ñaan la borom bi allah moo ko bind qul waxal nag aqulil hamdulillah bul nga tontoo lool nag neel kon alhamdulillah waay waay mbooleem cant yi borom bi la ñeel mooy ne kon ñii daal seen mbir mi mooy xam nañ yàlla kon dañuy dof lu mooy ne daal dañoom seen nekk fi ne fokk ñu bokkaale ko waaye te xam nañ ne ki bind mooy yàlla waaye bu jaamu jotee ñu ne fokk ñu boole ko geneen yow waxal rek alhamdulillah ndax wax wan wan wax nañ waxu dëgg de bal li am ba des aktharuhum mooy li ëpp ci ñoom laa ya'lamuna xamuñu dara ndax bu ñu xamoon dinañ xam ne kay ki bind moom kese nangu nangu nañ ne waa lan mooy problème bi ba jaamu ko moom kese manu la nekk foog ñu boole kook leneen loolu ñàkk xam-xam la waaye wax naa la lii mooy fa yéeféru Makka yi li ëppoon ci ñoom waaye moos xam nga ne ate yi boo ko nee kan moo bind asamaan yeeg suuf danaan la way bind lan lan bind moo bind dara nature bee ko fi indi ñooñ banoo façon lillaahi mu ne borom bina la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nekk ca samaan yi wal ard ak nekk ci suuf yi inna allah dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom alxaniyu mooy ki woomal alxamiidu mooy ki sont walaw annama fil ardi min shajaratin mu ne walaw annama mu ne bu doon ne nekkoon na maa fi nan na maa fil ardi li nekkoon ci suuf yi yépp min shajaratin bépp garab bu nekk ci kaw suuf aqlaamun dafa ne woon ay bindukaay ñu soppi garab yeeg branche yeeg yi nekk ci kaw suuf yeeg lépp façon gerte yeeg gàncax géej lépp ñu def leen li nga xam ne mooy ay ay ay daa loo xamante ne nii ay bindukaay la wal baxru ñu jël nag loolu ngir loo xam ne mooy bindukaay nekk li nga xam ne moom la ñuy bindee wal baxru géej gi yamu doxoo ñu daal di koy yokk daal di ciy yokku min ba'di yi ginnaaw géej gi mu yor si yi ñu am sab'atu ahbu ahbu hurin mooy juróom ñaari géej yoo xam ne moom lañ jël lépp nekk daa lépp nekk loo xam ne daala garab yépp ñu def leen ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay plume yoo xam ne moom la ñuy bindee ay bindukaay ngir lan bind lan mooy li nga xam ne mooy kalimatullah muy muy li nga xamante ne nii mooy kaddu yu borom di tabaaraka wa taala mu ne bu boobaa maana fidat du jeex mu ko kalimatullahi kaddu yu borom di tabaaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg buur yàlla azizun mooy ki noot ci nguuram hakimun mooy ki xereñ ndax borom bi ay mbiram amul fu mu tàmbalee fu mu jeex moo tax moom laa nihaaya la amul fu mu jeex amul fu mu tàmbale dafa mutlaq dafa nekk loo xam ne lu joyal la moo tax ay mbiram dara ma suñu cee jeex loolu moo tax géej gi dafa wax juróom-ñaari géej mooy lu la lu la sa xel mën a jox alfu alfu alfu milliards de géej boo leen dajale woon milliards milliards de plumes ngir nga bind kalimatullah loolu du ko jeexal mooy boroom nag ne maa xalqukum seenu bind nekkul wala bansukum ak seenu dekkil leen yebal leen ngeen dekkil kon ni may dindal dundale dundale defar benn bakkan bind benn bakkan ba pare dekkil benn bakkan boobu gis nga noonu ni mu yombe borom bi moo mu dundaloon nit bi muy bind nit ñi bind leen benn yoon dekkal leen ñoom ñépp benn la illaa benn la rek amul benn lu ci wuute mbir yi mooy innama amruhu dëgg-dëgg mbiram moom borom bi bu ko namee nammee la lay wax fayakun nekkal mu nekk kon kooku gënaan nekkal mu nekk bu nee nekk benn bakkan nekkal mu nekk waaye kooku est ce que bu nee li am ci àddina bi yëpp nekkal lu nekk ci saase mooy benn amul benn différence mooy xam nga ci nit ñi. bu dee nit ni muy xalaate mooy bu defee dara moom mooy mooy règle nit moom yi ñu xam ne lañ xam bu defaree benn ordinateur war cee defar cent mooy du bëgg mooy ne mooy cent yi ñoo koy gën a jëlal ay ab ay temps borom bi nag loolu moo amul ci moom ndax borom bi amul temps amul espace moom il suffit mu bëgg rek bu nam ne rek affaire bi day am mu nam benn ak mu nam mu téeméer ay junni yoo xam ne xalaat xel manu koo xalaat benn la mooy ni muy amee bu nam nee benn mbir léegi bu nam nee loolu ay milliards am benn la loolu lay wax nii mu ne nag inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla sami'un aji déggaakoon la basirun aji gisaakoon la mu ne alam tara ndax gisuloo yow yonent bi alayhi salatu wassalaam anna allaha këne borom bi tabaraka wa taala yuulijul layla mooy jël guddi gi daal di koy dugal fi nahaari ci bëccëg gi wa yuulijul nahaara muy jël bëccëg gi di ko dugal fil layli ci guddi gi wa saxara shamsa mu daal di tàggat li nga xam ne mooy jant bi wal qamara ak li nga xamante ne mooy weer wi kul kullun bu nekk ci ñoom yajri day daw ilaa ajalin musamma ba ci àpp boo xam ne moom la ko boroomam tuddal bu àggee day fay day jeex wa anna allaha te boroom bi tabaraka wa taala ma ta'maluna ci li ngeen di jëf xabirun ku ko xam la ne zalika boo gisee léegi bi anna allaha mooy ne buur yàlla huwal haqq moom mooy dëgg wa anna ma yad'una ca la ñoom jéefér yi li nga xam ne moom lañuy ñuy woota di ko jaamu min dunihi wallif ko al mooy neen mooy iblis wa anna allaha te boroom bi tabaraka